A'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim. Bismillaahi rahmaani rahiim. Wassalaatu wassalaamu alaa rasuulillaahi wa alaa aalihi wa sahbihi wa man waalaah. Ammaa ba'du fa yaquulu Allaahu tabaaraka wa ta'aalaa fi suuratil Baqara. Ba'da a'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim. fa in intahaw fa inna allaha ghafurur rahim suñu boroom tabaaraka wa taala di wax ci laayaab téeméer bi ak juróom ñett fukk ak ñaar mu ne fa in intahaw kon ci laaya bi ñu génn gisoon nañu di mu doon wax naan bu leen xareek ñoom yéeféer yi fi nga xam ne mooy almasjidul haram di alxaramul makki muy ca kaaba ga ak ca xaram ba lu dul ñoom ñu daal di fa xare gi yéen bu ñu fa xare gi yéen nag ngeen xare ñoom lii mooy li nga xam ne mooy payug yéeféer yi waxoon nañ la yi nga xamante ne nii mooy nit koo xamante ne am na wekk ci li nga xam ne mooy sha'irallah mooy simbolu yàlla yi comme jàkka yeeg yooyu amul droit di def ay tojaangeem wala di ñëw di def lu dul noonu wala sax même bu dee ne jàpp na ne moom la muy def normal na mu ñëw ba ci buntu jàkka ji yi nekk foofu di xaañanteeg ay policier ki gendarme léegi nag ba pare léegi nag bi gars yi répliqué ñu daal di daw dugg ci biir gars yi fekk leen fa daal di leen duma ñu naan dañoo profané xoolal ñii gëmuñu dara ñii ay yéeféer lañu ñii ay mushrikuuna lañu ñii duñu dara ay ate lañ alors que mbir mi du loolu voilà kaaba gee gi na màgg lépp te suñu boroom nee na ku fa xare gi dëgg la ci yéeféer yi la doon wax waaye loolu day daw ci ñépp mooy li ngay bañ boo bañee yenn yi yow ci sa bopp yaa a a ilallah simbolu borom bi ba nga war a jege li nga xam ne mooy jàkka yi lu tax bu ngeen def seeni manifestation ngeen ne ngeen di ñëw ba ci buntu jàkka daal di ko fay def te xam ngeen ne policiers yi dañu fay ñëw ngeen nekk fa di leen xaañ gars yi du ñu répliquer bu ñu répliquer ngeen ne gars yi baaxuñu loolu lépp ñàkk xam diine la loolu lépp ñàkk li nga xamante ne nii nand ñooy nekk ñoo xam ne dañuy root tey naan ci li nga xamante ne mooy alquranu rabbil alamin nga dégg gars yi moom di wax nekk ñoo xamante ne li leen jox a wax mooy rek seenuk xamaas seenuk fugg ak ni nga xamante ne seenuk xër naan ñii baaxuñu biir baaxuñ dëgg xoolal lacrymogène yi ci biir jàkka ji dañu naan mais ku ko waral est-ce yi dañoo tëb rek jël ay lacrymogène daal di koy dóor ci biir jàkka yi déedéet am na lu ko waral la mooy lan yéen a fi daw dugg te da ngeen leen a xaañ gars yi tëbali leen dàqi leen ngeen ne doo saraax ci biir gars yi tamit ak mer yóbbu leen ñu daal di fay dugg waaye loolu noonu mooy yéen ñëpp waxuñu ne kooku bu dee man na retenir boppam police bi loolu moo gën waaye nag bu dee ne yow fexe nga bu mu dugg fa yow la parce que yéen ñaar ñëpp waaye yow yaay ki nga xam ne yaay principal cause fawz ki nga xam ne yaa ko gën a waral kon nag wallahu ta'ala alam suñu boroom ne nin taxaw ne yéeféer yi gis nga bu ñu arrêté di xare ak xam leen ne fa inna allah ñoom nañu xam ne daal di tuub daal di arrêté xare bi daldi ñëw jébbalu nañ xam ne fa inna allah dëgg-dëgg boroom bi tabaraka wa taala aji jéggalaakoon la rahimun aji yaatu yërmande la wa qaatiluhum alhamdulillah mu ne wa qaatiluhum xaralee nag ñoom kuffaaru Quraysh yi ak yéef alhamdulillah ak nga xamante ne mu ne wa qaatiluhum kon nag xaralee nag ñoom xatta laa takuuna fitna ba ni nga xam ne benn shirk du fi am walla <laughs> mooy fexe leen mag gii nii shirk na fi jóge walla loolu mooy xamante ne nii moom la borom bi tabaaraka wa taala daal di namm te loolu moo tax keroog alhamdulillah bi nga xamante ne nii afwan ngeen jéggal ma léegi mooy moo tax keroog bi nga xamante ne nii suñu borom. <laughs> tabaraka wa taala ci la ubbilu li nga xam te la ubbi màkkatal mukarrama zaadaha llahu tashrifan wa takrima moo ci juróom-ñeenteelu at mi mu saydina rasulullah sallallahu alayhi wa sallam <coughs> yónni aju ci saydina abu bakr daal di yónni saydina ali ibn abi taalib radiyallahu anhuma wa ardaahuma ngir ñu dem mu dem jàngal waa Makka foofale li nga xamante ne mooy njaal beenu <gasps> suuratu baraa di suuratu li nga xamante ne nii mooy taw tawba kene tey wa an laa yahujja ba'da al-aami mushrik à partir de tey bu fi benn yéeféer benn bokkaalekat dootu fi nekk koo xam ne day aj kon nag moom lay wax noonu ne kon xarale nag ñoom hatta laa na ba mu bañ a nekk fitna mooy shirk nekk li nga xam ne mooy dominer ndax li nga xam ne mooy l'islam bu dee màkk waaw bañ jëlee leen fa dindi fa xërëm yeeg Hubal ki ñoom laat ak ñoom Manaata ak ñoom Isaafa ki naay laaj gaa yoo yële. ak seen xare seen seen xërëm yu bari yañ fa def waaye bu dee ci lu weesu loolu li nga xam ne mooy d'une manière générale waqaatiluhum xari leen ak ñoom hatta la takuna fitna ba ni nga xamante ne nii du shirk ak jamono yi ak ñi nga xam ne ñooy taalibe yi shirk ak ñi nga xam ne ñooy porte drapeau weddi yàlla ak mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoom bu ñu bañ a nekk ñoo xam ne ñooy féete kaw looloo tax yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne woon man qaatal il takuna kalimatullahi hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah mu ne man qaatala képp koo xam ne dafa xare li takuuna ngir mu nekk kalimatullahi baatu yàlla di laa ilaha illa allah muhammadun rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ngay xare ngir baat boobu fii di kaw leneen lu dul moom lool mooy loole le kooku mu ngi ci yoonu yàlla kon nag fa qaatiluhum wa qaatiluhum kon xarelee nag ñoom hatta la takuna fitna ba li nga xamante ne shirk du féete kaw du nekk loo xamante ne mooy yor mbir yi waaye fii ci màkkat ngeen jële leen fi wa yakunu diin léegi tëralin wi soobu waay wi mode de vie beeg yépp nekk loo xam ne lillah loo xam ne lépp dañ koy wommatul bosol beeg lépp li ñuy jublu fi nga xamante ne mooy suñu qibla mooy allah bu ñu yëngoo mooy allah waral bu ñu tekk allah waral loolu diin bu ko defee soobuwaay wi tëralin déeg doxalin weeg mode de bi lépp nekk lillaa nga xam ne lu ma ciy def rek damay laaj maada xakama nan la suñu boroom daal di atte maada qada lan la dogal bu ko defee ma doxaloo la le ay nin taxaw mu ne ñoom yéeféri nag bu ñu arrêté dal di arrêté xare yéen fala udwaana amul ak noonoo illaa ala zalimin ak noonoo du dal ci li nga lu dul ci ñi nga xamante ne nii ci ñoom ñoom ñoo continuer di continuer ñoom di siisu ne dañuy xare waaye ñi arrêté ci ñoom ñoom moom nga bàyyi leen kantaa ñeneen ñi nga xam ne dañuy continuer di siisu naan parce que ñoom leur valeur daal du ko bàyyee noonu ndax lii day mel ni reddition daal day mel ni kon daal jullit ñi dañ ñoo gañanoo na le ñu bàyyi leen mbir mi ñun daal on va on va lutter jusqu'à jusqu'à dernier goutte de notre sueur ak yooyu léegi nag kon ñooñu moom mu ne ñooñu nag moom mu dee noonu la ñu def fala udwana nekk illa ala zalimin ne mooy ca tooñkat ya ci yéefér yi mu ne ashahru li nga xam ne nag mooy weer bi ashahrul xaram li nga xam ne mooy weer yi nga xam ne moom lañu armal bi shahril xaram mooy ci weeru li nga xamante ne mooy ash-shahrul haram loolu mooy lan ah, lii nii boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim léegi mooy ñi nga xamante ne nii dañoo demoon xam nga gisoon nañu fi sariya mooy keroog yenent bi sallallahu alayhi wa sallam gisoon nañu ci sulhul Hudaybiya bi nga xamante ne nii ci juróom benneelu at mi ci la ne day umra daal di ñëw umra li nga xam ne Kaaba gi waa Quraysh zaadahallahu sharafa kuffaaru Quraysh yi ne ko du ko du ci dal léegi nag daal di leen dëpp ne leen léegi daal at mee di ñëw ngeen di ñëw te bu ngeen di ñëw du ngeen fi indi armée du ngeen fi indi lota tamit kenn du leen topp daal mooy seen yooyu la ñu defoon ca sulhul Hudaybiya gisoon nañ ko ca suuratul suratul Fath léegi nag suñu boroom ne jullit ñi ash-shahrul xaraam bi shahril haram loolu benn wax la buñ jël ci mawlaana Ibn Abbaas mooy gis nga shahrul haram muy dul qa'da lañ fa ñëwoon ngir nekk ñoo xam ne ndax ci lim ne al alhajju loolu dinañ ci ñëw waa alhajju ashhurun ma'lumaat lool dinañ ci ñëw léegi loolu ñu waa ash-shahrul haram mu ne gis nga mooy weer woowu ñu warmaal nga xamante ne nii moom lañ doxoon seen diggante muy dul qa'da ci juróom benneelu at mi suñu boroom defal na leen ko soppil na leen ko bi shahril haram ci beneen weer bi nga xam ne dul qa'da ga ca tegu ci juróom ñaareelu at bi léegi loolu benn wax la <clears throat> mu am ñeneen ñu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam mushrikuuna quraysh yi dañ koo laaj ne ko waa yow yonent bi yow muhammad alayhi salaatu wa wasalaam yow dañ laa tere nga xare ñun ci shahrul haram ci weer yi nga xam ne dañ koo armaal <clears throat> dañ koo wormaal muy shawwal zul qiyada <coughs> mooy <coughs> <coughs> mooy li nga xamante ne nii shawwal ak zul qinda ak lu zul xijja ak li nga xamante ne mooy xaram léegi nag suuf ko bu dee ci wàllu aj gi yan weer lay wax loolu insha allah dinañ ci ñëw non non non bi lu may wax ni ash-shahrul haram loolu mooy weeru aj yi voilà weeru aj yi mooy shawwal ak li nga xamante ne nii Dhul Qa'da ak Dhul Hijja voilà léegi est-ce que day dem ba Dhul Hijja ba weer wi jeex wala boog day dem mooy ashurun maalumaat yi muy wax naan al hajju ashurun maalumaat loolu dinañ ko gis insha allah loolu am ñu ne waaw day dem ba weer wi jeex am ñu ne fukki fan mooy weeru kor yi la lay tàmbalee Dhul Qa'da teg ci weer wi ci tegu ak du xijja waaye ba ci fukki fan yu njëkk yi ci dul xijja di weeru tabaski waaye bu dee al ashhurul xurum yële mooy dul qiyada dul xijja ak li nga xamante ne nii dul qiyada dul xijja ak muharram ak rajabu dar léegi nag sauf que ñoom nag ñu laaj yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko waayow yow dañ laa tere nga xarit ñun ci weer ci weer yi mu ne waaw léegi nag gars yi nag di ko waajal ngir man ko cee dal daal kom que moom nee na dañ ko koo tere léegi nag suñu boroom nag wàcc laayeb bii ne ash-shahrul haram bi shahril haram ne gis nga bu ñu songee bu ñu leen songee xare yéen ci weer yi nga xam ne dañ ko wormaal dhul qa'da dhul hijja ak li nga xamante ne mooy muharram wala rajab buñ ci xare yéen yéen may naa leen ngeen xare ñoom wal hurumatu qisas gis nga yi nga xamante ne nii mooy yi nga xamante ne nii moom laa xaraamal mooy ne yooyu manu ngeen koo def yéen jullit yi mooy comme xare ci weer yi dama leen koo tere waaye fi ngeen koy mën a defee mooy bu dee yéefér yi dañ leen koo def ngeen jël lu toll ni mooy dañ leen a xare ngeen fekk leen songu leen xare qisaas mooy li nga xam ne li nga def la ñuy natt teg ko loolu waxoon nañ ñuy wax ci wàllu qisaas kon mu ne kon loolu la wal xurumaatu qisaas nga xam ne dama koo tere daal di ciy def ay ñag tere leen ko ci weer yii mooy du ngeen ci mën a def dara lu dul ñoom yéefér yi dañ leen koo jëkk def ngeen fayu man man yatada alaykum képp koo xam ne dafa jalgati seen kaw daal di leen tooñ xare giin fa'tadu alayhi na ngeen xarek moom daal di jalgati ci seen kaw comme ñoom liñ leen ko defee waaye bu leen ëppal de bi misli ma tada alaykum ci lu toll ni li nga xam ne loolu la ñu jéggi li nga xam ne mooy loolu daal di dal seen kaw ngeen def leen lu toll noonu le wattaqullah te na ngeen ragal seen borom tabaraka wa taala waalamu te na ngeen xam dëgg-dëgg anna allah kene borom bi tabaraka wa taala ma'al muttaqiina mu nga ànd ak ñi nga xamante ne nii ñoo ragal seen borom tabaraka wa taala mu ne wanfiqu fi sabilillah mu ne dee leen dépenser tey jël li nga xamante ne mooy seen alal yi di ko <coughs> seet si di ko si dépenser ci li nga xamante ne mooy yoonu borom bi tabaraka wa taala yi nga xam ne chantier borom bi dee leen seen alal lii alal yi wala tulqu bi aydikum ila tahluka te bu leen jël li nga xam ne mooy seen alal di ko seen seen loxo di ko sànni ci loo xamante ne nii da leen di alak booy jël sa alal daal di koy def feneen bàyyee dépenser ci yoonu yàlla def ko ci leneen loolu mooy sànni nga sa bopp ci li nga xamante ne nii mooy ak alkane wala mu ngi noonu le kon nag mu ngi noonu le topp alal ji di ci def yu xaram bàyyi ci li nga xamante ne nii mooy yi la ci borom bi digal loolu mooy sànni nga sa bopp de bàyyi jihaad ak yoo yële bàyyi di fa dépenser ak yi nga xam ne mooy chantier yàlla yi loolu mooy yow sànni nga sa bopp li nga xam ne mooy ci alkane waax si muta na ngeen rafetal lépp lu ngeen di dépenser ak lépp lu ngeen di def na ngeen seeti nem gën a taaru ngeen defe ko inna allah ndax dëgg-dëgg borom bi tabaraka wa taala yuhibbu dafa sopp loolal mosinin ñi nga xam ne ñooy way rafetal yi